boo seetloo waa ji bul ñëw rek dugg ci de ñu naan non sa waay moom nag bul ñu wax li la nit ñi di wax ñu bari léegi seen seen seen seen seen seeni shahada wóorul seeni seede du dara raayalante gannaaw raggalante gannaaw képp la dañ lay wax bu nga dugg ci waaw ñu ñëw ah moo ko def ah. te ñoom ñoo la ko waxoon kat wala ñu xam ci loo xam ne mu waa ji ci boppam dëbb na leen liñ jaa nax na leen nga ñëw ba nga soxlaa ku la defalal loolee ñu dénk ne la diw waaw moom de ku mën liggéey la ku loxoom set la nga dugg ci waa ji trahir la nga dem ba ci biir dégg ne ndekete moom mala boole woon ak moom moom waa ji trahiroon na ko waaw walla iyaazu billaah wala ñu gis koo xam ne wóorul ba pare ñu ñëw di ko dénk ay nit waaw nga leen di laaj waa diw xam nga ko mën a liggéey lu nàngam ñoom xam nañ diw mais kooku yow bu dee kenn nga xam te kooku wóorul nga ne ko déet man nag awma ma la mën a booleel waaw sama diggante yàlla du ma nekk am na ku ma xam ne wóorul déedéet mais dama naa la man awma ma ku ma la mën a booleel bu yeboo nga seeti keneen waaw loolu la mais bokk na ci ci xiyaana ci waraate nga dénk nit ki koo xam ne yaakaar na ne ku wóor la te yow yaa ko waral mu dem fekk ne waa ji c'est un trahirman pur et dur wal iyaazu billah kon boo seetee du mu mel julli waaw moom bu julli jotee foo jaar dina ko fexe def à l'heure kooku wóoru ko respecté julli wóoru ko waaw moo tax borom bi ñooñ la dikk ak ngañaay inna lanansura ah non alladina in makkannahum fil ard aqamu as-salah wa atawu xam ne ñan la yàlla dimbali mu ne ñi nga xam ne in makkannahum bu ñu leen jàppandalee ci suuf li ñuy def njëkk def mooy dañuy taxawal julli waaw administration bi buñ jëlee réew yi li ñuy njëkk def mooy nan la julli nekk point central lépp lu nit ñuy def ak lu ñuy yëngu waxtu julli yi ki entreprise yi ci ci ci ci ci ci ah ci école yi ci lycée yi ci collège yi ci université yi ci fépp centre de recherche yi waaw bu julli jotee ñépp dem ci jàkka ji en tout cas ña ca mën a dem ndax am na liggéey yoo xam ne dafa war a nekk dafa war a continuer comme les médecins même daal l'hôpital day am day am jàkka waaw bu tout le temps la médecin yëpp man a bàyyee bàyyeendoo ñëw ñëpp ñu julli ñuy def partie comme ni hatta les les les les pilotes de ligne avion yëpp dañuy fexe ji biir avion bi ñu ut fa place boo xam ne place yu julli la pour yenn heure yi nga xamante ne foo jaar. Euh, longue distance yoo xamante ni foo jaar julli fekk leen ci kaw air bi ñu mën a taxaw comme ni mu amee ci Saudiya <laughs> waaw Saudia Airlines <laughs> ci kaw air bi ngay ne am sa jàkka ci kaw mooy fa day fii bon emplacement quoi musalla waaw boo xam ne dañ koo aménager waaw bu julli jotee gaay yi di ñëw rajo bu julli génn dem ñeneen ñëwaat hatta pilote yi ñoom ñépp ak personnel navigant bi nga gis leen ñuy xaar bu ñuy duggee ñu dugg nekk na kenn jiite kenn jiite ñu pare sëlmal dem ñeneen ñëwaat loolu mooy nekk programme bi lépp di tourner autour de ça parce que loolu mooy suñu urwa suñu urwa al wusqa bi ñu borom bi yoor waaw muy julli jëf leen la yoneen saa sala wax te xam leen ne du ngeen teeg jëf yëpp te xam ne li gën ci seen jëf yi moo as-salaa Allah koo gis mu mel noonu amal yaakaar ci moom amal confiance ci moom waaye koo xamante yoonam new ci Abdullah neew ma foo mu jaar mu trahir li non mais bi yoboo nga def attention ku manu la respecté jullit saway ndànkul tey mbiram neew ma ne trahir man la de waaye dama ne ndànkul ci ay mbiram waaw ndànkul ci ay mbiram allahu akbar allahu akbar bu baaxee lépp bu baax bu bonee nga yàqu <laughs> <laughs> la hawla wala quwwata léegi nag mu am benn laaj mu des xaaral euh, man de mooy lii al ñoom al imam al iraqi wax rahmatullah alayhi bi muy sharh sunan at-tirmidhi sëriñu al al hafiz ibn hajar léegi euh, mooy bu dee farata yi li ci wàññeeku naafile euh, euh, yi koy far lañ koy far lañ koy kii mottali waaw mooy lan loolu li ci wàññeeku mu ne mën naa nekk li nga xam ne mooy sunnaay julli comme boo julli tisbaar sunna yi ci am nga fell leen waaw wala nañ koy defee xëy aat yi waaw ak tamit teewlu ba ak yenn azkar yi nga xam ne defoo ko ak ñaan ya waaw nga waroon cee am tiyaaba kenn bindalu ko ndax da nga koo da nga koo da nga da nga defoo ko ñu jël lii nii faye la ko lool mottalil la ko waaw waaw mooy li nga xamante ne naafile nga doon def waaw mu ne waaye tamit c'est possible mu nekk man taqada aidan min furuudiha wa shurutiha que ne waaw comme que gëneelu yàlla daa daa daa yaatu man na nekk tamit que ci farataay julli yoo xam ne da koo manqué wala woon ak ci charte yi yoo xam ne ñu ne seet leen naafile yi waaw waaw moo tax mu ne yenn yi sax wa yahtami an yuraada ma taraka min al fara'id ra'san yoo xam ne ci farataay yi sax la baax waaw waaw mu ne lool mooy bàyyi farata boo xam ne sawaay julliwu ko woon ah ñu laaj ne aywo seet leen ci li nga xamante ne mooy euh, kii yee nu mu tudd Euh, euh, euh, naafilaam yi ngeen defal ko ko waaw waaw <laughs> mu ne wallahu subhanahu wa taala yaqbalu min at-tatawwu'ati as-sahiha iwadan an as-salawati al-mafruda bi nag li nga xam ne kawi na te yéegul day nangu ci naafile yi nga xam dafa wér waaw weccoo koog jaam bi li nga xam ne mooy julli farata yi nga xamante ne am na rëq-rëq waaw kon nag na ko noonu la waaw Allahu akbar <laughs> kon loolu la mooy waa ji loo xamante ne nii feel na ci rek borom bi da koy remplacer ak loolu moo taxoon sànq ma la ah waaw am na benn affaire de lii moo tax sàggane naafila buñ nee nii rek nga yem ci farata yi kese te yow farata yi defe woo ko dim waaye de. ah rëq-rëq saay xinzab <laughs> ak yeneen ak yeneen waaw yooyu moo tax deel naafila waaw naafilatan mu nekk naafilatan la kansa ay yamasaka rabbuka <laughs> maqaama mahmuda bu dee ci jun ci suñu xaq amaana borom bi nañu nañu <laughs> defi naafila waaw amaana borom bi dinañu dekkil taxawal ju ëllëg teg ñu ci maqaama boo xam ne bu ñuy gërëm la waaw mooy boo xamante ne boo ëllëgee mu yóbbu ñu ci aljana daal ñu ciy texeel waaw moo tax euh, naafila yi nit ku baax da ngay am yooyu def ay nawaafil mais jàpp rek ne lii waaw donc dinañ gis ci sunanu euh, def na ay buntu ci kanam yoo xamante ne ci yooyu lay wax ak ñi nga xamante ne noonu tamit la am ama solo bul nekk rek naan ah man daal sawaay ah non ko quoi déet déet déet déet léegi nag mu am beneen nga ne ma man am naa benn laaj mooy man dama foogoon ne am na xadis bu ne yeneen saa salaam da ne inna awwala ma yuqda bayna an-naasi yawma al-qiyaama première li ñuy àtte diggante nit ñi yawma al-qiyaama mooy ci wàllu deret yi ku rayoon nit ah yooyu yooyu dañuy njëkk a régler waaw crime yi passionnel ou non passionnel parce que waa ji daa bëgg benn femme booy bëgg ngeen di concurrence nga xam ne femme bi ci moom la gën a kii nga daal di koy assassiner ngir féeteeg femme bi ak ainsi de suite leneen ak leneen wala ray nit nangu alalam wala ray nit ci taada kii parce que hamiyatul jaahiliya ah ñun waa nangam dinañ xam ne ñoom waa nangam ah duñ leen ko yóbbu lu tax ñu wax ñu nangam dinañ ko rëccu nangam ak nangam ne ko tul bal wala daal koy jam baaka ci xol. mu génn àddina wala ngay tay tay lu yor sa oto di dawal gis kenn bëgg koo koo xam ne da koo en fël koo pare di simuler ne benn accident la woon ainsi de suite yooyu yëpp tooñaange yooyu ci wàllu deret moom la ñuy njëkk àtte waa hadis bi nag ne li ñuy njëkk àtte inna awwala maa yuhaasabu bihi al-abdu yawma al-qiyaamati min amali as-salaah te nag dima ray ci dima ci ci ci jëfum la bokk waaw ndax hadis bi ñu nekk nii dane li jë njëkk li ñuy àtte jaam bi ëllëg ci jëfam mooy julli alors que bee dane li ñuy njëkk a àtte ëllëg diggante nit ñi mooy lan mooy addima mooy deret yi waaw léegi al imam al iraqi daal di tontu ci sharaat at-Tirmidhi bi ñu la waxoon sànq mu ne loolu rahmatullah hadith bii nga tudd léegi te mu nekk suñu hadith buntu bi bu Seydina Abu Hurayra bii nii ñu nekk inna awwala ma yuhasabu bihi la abdu yawmal qiyaama min amali salaat mu ne boobu hadis boobu mooy dañ koy yen ci li jëpp li mooy lu jëm ci àqu yàlla mooy li yàlla farataaloon teg la ko nga war koo doxe waaw kay loolee la loolu yi mu farataal liñ ciy njëkk àtte mooy julli alors que nag hadis buy nga fi wax léegi <laughs> loolu mooy li jëm ci àqu aadama yi lee àqu yàlla la mais nag aqu aadama yi ne yi nga jël yow en tant que jaam yi ñuy jëlante seen biir li ciy njëkk a seen biir bu ñëwee diggante nit ñi xam nga xam nga diggante julli ndax sa julli baax na am déet est ce que madame wala ma sàmba wala ma soxna wala ajaratu wala ñooñ nga ko nga ko séqal yàgg yàlla direct la alors que bu dee deret yi mooy ah monsieur x nga rayoon wala madame x ray madame madame y la ñooñu noonu ngeen rayante woon ñooñu nag mooy diggante bu dee diggante nit ñi liñ ciy njëkk mooy deret yi bu dee nag li yëm diggante yàlla ak jaam bi ak boroomam wala boroom bi ak jàmbi loolu li ñuy njëkk mooy lan mooy julli dégg nga waaw kay <laughs> mu ngi noonu lee àqu yàlla la lii nag àqu aadama yu ne yi li mooy àqu sa mbokku aadama yu ne yi waaw waaw <laughs> léegi nag al imaam al iraqi mu ne waa léegi boo laajee waa ñaar yooyu ban lañ ciy jiital àqu yàlla wala àqu jaam yi mu ne mbir moomu daal amrun tawfiqi la mbir la moo xam ne daal dañ koy bàyyeeg borom bi tabaaraka wa taala waaye li feeñ ci xadiis yi wa zawaahirul axaadiis al axaadiis daalla ala anna alladi yaqa'u awwalan al muhaasaba ala xuquuqillahi taala qabla xuquuqil ibaad mu ne waaye li xadiis ci biti daal di wane mooy li ñu lay njëkk atte mooy àq yàlla yi. loo ci taxawe woon waaw ndax wamaa xalaqtul jinna wal in loolu waxu ko waaye maa ko ci boole wamaa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun comme que bindul yàlla nee na binduma jinne nit ñi léelul ngir ñu jaamu ma kon bu ñu ñëwee leel la na mos len tax ñu bindoon leen mooy jaamu yàlla loolu lañ leen di njëkk a laaj te boobu ginnaaw sahaada yi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla te yonent bañ la yónni mooy ndawam li ci tegu mooy la gën a màgg ca lu yonente bu nekk indi muy julli voilà voilà <laughs> laata léegi nag ñuy dugg nag ci àqu jaam yi waaw waaw am ñu ne boo boo gisee euh, diggante ñaari xadiis yooyu xadiis suñu bunt bii di wax ne ñuy njëkk àtte yawmal qiyaam mooy julli yi bële ne diggante nit ñi li ñuy njëkk àtte yawmal qiyaam ci diggante nit ñi mooy deret yi ñu ne bon mooy bu njëkk bi mooy xadiis suñu bunt bi lool ci ibaadaat yi la yi nga xam ne boroom bi moom moo ko digle muy yu baax yu ñuy def alors que xadiis bee mooy bu ñuy àtte nag ci yu ñaaw yi aywa ñëw leen nag ñu xool yu ñaaw yi xam nga julli lu rafet la lu baax la moo gën a rafet lépp mooy yu rafet yi yu baax yi lañ la ciy njëkk a àtte mooy julli kantaa yu bon yi lañ lay njëkk a àtte ci ci yu bon yi nga def ak jaam yi xool mooy est-ce que tuuroon nga deret diggante nit ñi waaw <laughs> tamit lu hamaham zolo la waaw kon lii lépp daa nekk loo xamante ne wallahi qad kathura solo solohu waaw ak solom daal dinay rëy bari kon nag mu ngi noonu nga gis borom bi tabaaraka wa taala dañ ciy jànge yërmande gu rëy gi mu ñu amal ko waa nit ñu yërëme mooy manoon na ne man daal farata laa leen jox képp ku ko fi rëq boo ñëwee ku ko fi def ba matul dinaa lu waaye nga ñëw mu utal la euh, euh, feneen foo mën a jaar waaw mooy ah lii matul nañ seet ci leneen loolu tamit nit ki da koo war a euh, jële tuufe loolu jële loolu fexe jikkoowoo loolu mooy correcteur la professeur laa loolu wul nekk fi di dóor nit ñi ay deux kese ñu naan kooku ab sinkam boo ko amee sant yàlla non ñu la koy tagge naan ak sa duu ci gina baax le onze lay am loolu moo loolu du tagg de non déedéet waaw waaw xanaa bëggoo fal fal ya'fu wal ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum la waxoon ca suuratu nuur ci xaqu Siddiq waaw nañu jéggale tey jéllale xanaa bëgguñ yàlla daal di leen jéggal ah Seydina Abubakar ne ah kay daal di delloo Mistah ah, ma bokkoon ci ñu doon def ña doon tuumaal ah, Sayyidatu Aïsha ci di jox tas en tout cas kii euh, xaadisatu euh, mooy euh, al ifki lobu l'abominable mensonge ba mu amee loolee ko Mistah moom nga xam ne Seydina Abu Bakar moo ko doon defal lépp mu bokkoon ci lool ba alquran ñëwee wane ne Sayyidatu Aisha fet na ci liñ koy wax mu ne woon du ko defal defalati dara boroom bi na déet wala yahtali ulul fadli was sa'a borom gëneel yéeg ñu yaatal ci wàllu am am bu ñu waate ci naan du ñu defal euh, du ñu jox way qurba way jege ñaale yeeg muhajiruna yeeg ñi nga xam ne dañu way ñàkk lañ fii sabilillah jox leen xanaa bëgg ngeen yàlla jéggal leen te jéllale jég falyafu nañu jéggale tey jélle la ndax bëgguñ yàlla jéggaleen say naa wakan ah kay yow tamit professeur bi ak ki nga xam ne da am ñoo xam ne da leen a chef war leen a corriger voilà moo xam entreprise la voilà nga am benn RH nga ressources humaines nga yor du travailleur yi képp ko def benn erreur rek nga topp ko à la lettre wala non non non des fois parce que l'erreur man nga ne bon nga xool na ko bon cette fois-ci on va vous donner votre chance une autre chance voilà il faut faire gaffe il faut faire attention voilà ñu mel noonu daal kii ne kuy mais duul mériqu di rëkka dóor tébi borom bi borom bi bu defaloon ñun noonu mais yow ñun fuñ lañ jëm hatta dañuy yow yowmal qiyaam suñuy julli matul mu ne unzuru fi salaati abdi waaw xool leen ci samay julli jaam waaw waaw xool leen hal li abdi min tatawwu'in fa yukammalu biha man taqasa min al-fariida waaw mooy bul xool rek ne waaye ci kaw nii gis nga ne wala moom foo gën a résultat bi mais xoolal raisonnement bi mu def ak fi mu jaar ak ni mu raisonné nga xool loolu na lool au lieu nga ko ci may zéro nga may ko ci benn deux bu doon sur cinq la mais bon même bu dee résultat bi euh, c'est faux mais waa ji il a raisonné peut-être ni mu raisonné moo kiiwul loolu nga may ko ci un cinq sax moo gën dóor comme zéro loolu dafa am solo ko quoi voilà sa jëflante nit ñi da yor ay ouvrier du ñu def lu dul noonu nga ne leen waa yëkkati benn saako ceeb doon ko teg rek mu rëcc saako bi toj damul way kii général yi jënd kii léegi bu fi ñëwati sax ah, teel yow ñaari laa doon fay cinq mille non bu dama yow léegi dama ciy génne saako ceeb ah. yow doo am dara sax parce que saako ceeb bi bu ne cinq mille ful ka wala yaa ngi bind am na nit ñoo xam ne noonu la ñu mel yow imagine nga borom bi bu doxalante woon ak ñun noonu ñun ñun yow yow yow ak man ñëpp waaye kon dee nañu bu yàgg waaye yow sa way eh, di mel noonu hadith yi daa am lu ñu war a jàngal. borom bi lewet gi mu lewet ak jaam yi jaam yi dañoo war a jëli loolu ci moom lewet en en terme ñoom ak ñoom waaw waaw ku ëpp doole am autorité ci moom du day def rek nga pom ko tël may ko tuuti yow yow père de famille bi nekkul xale bu def doom julli ku def benn erreur rek nga def pini ko léeg-léeg melal ni gisoo sax li xew day defu bëlis wala loo xam ne du noonu nga mel ni gisoo ko loolu dafa am solo waaw wala bon li ma leen defloo woon ba pare ngeen eh, fàtte nañu ko nga ñëw ah génn seen tur bi dugal feen dugal duur duur ba kii bu pegg ngoonee di nga loolu it yoneen saa sax dañ naa nee na yoneen saa daf ma doon yónni ma dem nekk gis samay mbokk xale samay euh, morom xale yi xale la nii maa bi yoneen saa sax nee na ma nekk di fo ba fàtte yoneen saa sax ma yónni nee na yoneen saa bu ñëwoon. xam nga ñun imaginer kenn ci ñun ñun bu ñun dañ lay gis ci biir xale li di la yootal di la yootal ba tiim sa nopp bi fa nga sëgg dala ko tër wala am rëkk ñoo ñoo bonkol ñun ñoo ñoo woowule xeer moo tax xoolal ñu ñu yar niñ mel waaw yoneen saa sala mais daa ñëw di naan dama waa aras amalu daw <laughs> waaw gis nañ keroog ci riyaat bi li mu ñëwee yónni Seyna Anas Seyna Anas dem doon foog xale yi mu dem mu toog ci côté yoon wi toogul ci diggu yoon bi da yoon saa saram ci wetu yoon wi nga xam ne kuy jàll du la du la bloqué waaw toog ci xaar Seyna Anas mu dem doxal ko yónnent ba ñëw xoolal xoolal ku te kooku mooy mooy mooy mooy mooy mooy rasuulu rabbil alamin mooy soppeeb yàlla bi ñun duñu ñun duñu dara ba pare wow le walla yàlla billah walla war a seeraa suñu bopp boroom bi mu ñu jàppoon loolu dee nañu mu ne xool leen sama jaam ndax am na ay naafila yum defoon waaw sa soxna ñaawe na tey mais naafilaam yooyu mooy lu baax yim doon def keroog yim yàgga def waaw yim yàgga def xoole ko yooyee da nga bàyyi bañ koo jàpp de rigueur ci erreur bi mu def tey parce que yow tamit noonu nga mel ah. yow noonu nga mel buñ la jàppe woon noonu ba léegi torox nga xib tawa xasir tawallah waaw kon nag <laughs> nañu nekk ñoo xam ne dañuy kii quoi am na leen luñ ciy jànge mooy euh, li nga xamante ne nii moom la kii wax euh, mooy riwaaya bu imam at-Tirmidhi bi rahmatullah alayhi Qabisatu ibn Hurayth danee radiyallahu rahimahullah dama ñëw Medina ma ñaan yàlla mu yombal ma ma daje jataayoo koo xam ne ku baax la waaw Abdullah nee bi ma toogee borom boole ma Seydina Abu Hurayra waaw mooy loolu tamit nit ki taalibe bi buy dem dëkku yi wala dëkku xam-xam wala yu mel noonu même bu dee xamu fa kenn na ñaan yàlla même mooy dem dëkk boo xam ne eh, ne man de maa ngi jóge France di dem Norvège waaw am lu ma fay def yal na ma borom bi may ma daje faak ñu baax ñu sell ñu nangam boroomi xam-xam yoo xam ne dinaa mën a jariñoo ci ñoom loolu nañ koy teewlu ñun ci dinañ ko def <laughs> te salaf yi bari nañ ko doon def de waaw gis nga sëy naa Muaz keroog bi muy dajeek euh, kii alxawlaani abu muslim yi fële ca dama moom dane damaa ñaan yàlla mu dajale ma ak ku baax quoi koo xam ne euh, jalisan ku baax comme lu mel nii waaw mu boole koog Seydina Mu'aaz ci gàttal radiyallahu anhu muy loolu salaf yi dañ ko doon def ñun tamit dañ leen a yiw mu ngi ci liñ newoon waaw ñaan yàlla mu boole ñoog ku yiw yàlla na fii ma jëm de même bu dee dëkk bu yiw la dëkkub saalix la rawatina Medina ah yàlla na ma borom bi may Medina gii may dugg mu boole maag kàngam boroom xam-xam nit ku sell wala nit ñu sell ñoo xam ne ñoom laay dajal ñu jariñ ma lool ci seen wàll yàlla ak sama wàllu diine allahu akbar insha allahu taala borom bi dina la ko defal waaw mais dafa mel ni bariwul ñu ñuy teewlu affaire boobu moo tax lii mu def xoola ki ko borom bi booleel borom bi boole ko xaafizu sahabati <laughs> radiyallahu anhu ki nga xamante ne mooy ki ëpp lu mu soloo ci xadiis yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi waaw waaw allah allah allahu akbar mu boole ko moom moo tax loolu dafa am solo dafa am solo lool wallahi waaw moo eh, kële moom mu boole ko Seyna eh, Muaz mi nga xam ne mooy yor porte drapeau wu boroom xam-xam yi ëllëg euh, euh, yawmal qiyaama allahu akbar <laughs> allahu akbar <laughs> ndax loolu la quoi waaw waaw moo loolu la moo tax nit nañuy teewlu affaire bi waaw nañ koy teewlu bu baax waaw nañ koy teewlu bu baax a baax a baax a baax wallahi euh, bu ñu ko ñaanee yàllaay maye billahi yàllaay maye waaw yàllaay maye te nag bu boobaa dina la daje koo xamante ne ni Abu Idris al-Xawlaani defoon waaw borom bi daje kook Seydina Muaz ibn Jabal mu xamal ko xadiis bu rëy ba wajabat mahabbati lil mutahabbiina fiihi wal mutajaalisiina fiihi wal mutazaawiriina fiihi wal mutabaadiliina fiihi allah allah loolu lu rëy rëy la mooy bu ñu ko sàggane nañ koy bàyyi xel euh, euh, mu ngi noonu <laughs> léegi nag bokk na ci leneen liñ ciy jànge mooy tamit yow nit bu la boolee bu nit ñaanee lool ñëw wax la ko parce que kii dafa ñëw na euh, ma wax ko Abu Hurayra bi ma ñëwee gis ko muy Abu Hurayra <laughs> ma ne ko ah man de inni sa'altu Allah an yarzuqani jalisan salihan waaw ah, man de damaa ñaanoon yàlla yow nag yow mi ñu ko wax bul am gene bi non moom ku bon laa non déet kon demal seeti keneen déedéet déet santal yàlla li tax yàlla boole koog yow santal yàlla loolu day wane ne yàlla def na ci yow ngëneel te nag ku yàlla def ngëneel sant ko zalika fadlullahi ngëneelu yàlla la neel alhamdulillah ala kulli xaal ah comme que loolu nga ñaan di ñaan borom bi tabaaraka wa taala Eh, mi la booleeg man ginnaaw bi nga ñaanee lool lépp loo xam ne moom nga soxla woon nga am ko nga branché ko nag ci yonent bi alayhi salaam waxu alquran ak sunna ak lépp loo xam day yéwénal mbiru digganteem ak boroomam àddina ak alaaxiram waaw léegi nag ci la ko Seydina Abu Hurayra nekk fa naan non non man man man non sa waay demal nga seeti keneen parce man moom xam naa déedéet li mu waxee rek ne nag damay doon doon ñaan fa xaddis nii bi xadiisin sami'tahu min rasulillah waaw dama la doon ñaan rek nga jàngal ma xadis boo xam ne ah, da ko dégg ci leen saa salaam la'alla allah an yanfa'ani bi amaana yàlla daal di ma ciy jariñ gis nga tamit tegginu kii sàkku xam-xam gis nga wax yi ni mu ni mu selle ni mu neexe ni mu tegginewu ni mu tarbiyawu kawe waaw ah ñu ngi lay ñaan da xamal ñu lii waaw bu ko eh, loo xam ne dégg na yeneen ci yonent bi alayhi waaw amaana eh, Eh, bu ko defee mu ñu daal di ci eh, kii rek borom bi jariñ ñi jaare ko ci ñoom gis nga seen waxu tawhid <laughs> waxuñ la jaare ko ci loolee waaw allahu akbar te loolu mooy mooy tegginu nit ñu baax ñi mooy tegginu fi yàlla yi mooy tegginu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam gis nga keroog eh, bi seydinaa Muusa Euh, alayhi salatu wassalam bëggee ànd ak sayyidina al-Xadir ah lan la ko wax qaala lahu Muusaa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda waaw xoolal mooy yonent de moo gën ci ñu doon dund jamono jooju min ulul azmi borom bi boole ko am mbindeefam ci mbindeefam yi ba mu demee gis ko dana ko suñu boroom a ñu ko nettali mu ne Muusa alayhi salaam ne ko ndax duma ànd ak yow ci kaw bu ko defee nga xamal ma ci li nga xamante ne moom lañ la xamal te muy ak njub gis nga mooy day teggin mais ñoo eh, non man sama naw ca boo mu bonee xamal xamal ma siinoo nga dem saana wala ma naa dem sama yoona wala non non loolu kenn du waxi noonu loolu mooy lan <laughs> wala ñëw di jaay fulla naan fullaay jaay daqaar te fii xam-xam mu ëpp daqaar quoi bàyyi li ngeen di wax waaw <laughs> nga ñëw waa ji ne la waa léegi xoolal euh, jo jottali ma lee bala ñu commencé nga mer waaye man la bëgg a def jàmm ma ñëw di kii muy kii waaye yow ma ne dama <laughs> loolu lépp ci xam-xam amoon da ngay woyof waaw. waaw te yow itam buñ la ko yaakaaree jàngaleel lu am solo waaye ku mel noonu de façon boo ñaanee yàlla defal la kooku comme la dajeel moom kooku borom bi xam na lu tax mu boole la moom. waaw la nga soxla wallahi borom bi dina dëppaaleeg moom waaw <laughs> mais lii c'est pour wax rek façon suñu classe yi euh, bu kenn ñëwee di la laaj loo xam ne tamit xam nga ko te loolu bu fi nekk tamit euh, di ko wax sa waxi bopp waaw bu ñëwee la so euh, lim la toppe mooy xam-xam bu mu xam ne nga am waxu yonent bay saa saam waxu borom bi tabaaraka ko taala ak ndawam bi saa salaam bëgg nga leeral ko si bu ñëwee bul yàq taawam yàq taawam nag moo fi ne mooy lan mooy nga nekk fi yow di nettalee anecdote comme ni ko sëriñ su bari di defe léegi waaw dañuy ñëw loo xam dañ ne màggal la wala gàmm la wala cant la ñu ñëw seen bopp la ñuy waxtaane mel ni nit ñi mais sauf que foofu problème bi mooy ñu ñëw loolu muy wax moo leen gën a intéressé ñu wax leen wax yàlla wal iyaazu billah waaw da leen di nelaw loo de waaye bu sëriñ bi ñëwee di nettali ay kiiwam waaw ba ma demee dëkku sàngam fekk mu bekkoor mu nga wow ko waaye sama oto paan fa ñu puusal ma ko ma ñaanal leen laata ma fay jóge dëkk ba tooy na xepp gaa yi di daanoo ba léegi wax agoo fi lu am solo wax boppam la jëm xanaa dajale nit ñi ngir loolu waaye dañ leen dajale ngir ñu gën a ci yow waaw <laughs> non wal iyaazu léegi ñun moom mais daa tamit ñun ñu mel noonu façon yu mel noonu dañuy xaar façon nettal yu mel noonu waxu yàlla la waaja waxoon ne de toute façon Sénégal <laughs> nga naan leen lii la yàlla atte intéressé leen <laughs> xol la ko waxe ba ne ko ah <laughs> bari nañu mel noonu ne que mooy atteeb yàlla ci mbir nangam intéressé leen seen bakkan képp la ñuy topp ne waaw am nañu mel noonu waaye eh, alhamdulilah du ñëpp waaw kon mooy parti tamit ni nga mel rek Euh, euh, ñu mel noonu ngay dajeel en général borom bi nag mën na la nattu boole la ak ñeneen waaw nga sa xol seel ak yooyu boole la ak am na xaatekat waaye loolu ay épreuve la waaw ay épreuve la yoo xam ne boo ci jógee jàppal te yàlla tax sa yéene sell di nga dajeeg kooka wallahi boroom bi dina la boole kuuka kooka dina la booleeg moom waaw kon nag euh, ci kaw noonu xam naa dañuy yem nii ah <laughs> waaw ñu gis ne yeneen euh, euh, yu baax yëpp loolu la farata yi waaw ah, moo tax di def yem ci farata yi kese ah, baax na de waaye dee ci dolli leneen bu ko defee mu nekk sa roue de secours ëllëg <laughs> bu sa pono bi nga xam ne mooy farata daal di kërëwee fekk yow am nga roue de boo xam ne moom lañ naan naafila ci wàllu zakat wàllu julli wàllu koor wàllu yooyu yëpp bu ci nekk waaw waaw ñun suñu àddina bu dee moom yóoru na fekk ñu ngi koy man non seulement dañuy def loo xam ne mën nañ ci dund mais loo xam ne dañuy daas fanaana wa waaw denc nga xam ne loo xam ne pajaas bu baax bu jamono naqaree ñu man cee génn bi ñu koy génn par ndànk-ndànk bi ci di ci ba bañu suux waa léegi suñu alaaxira moo gën a moo gën a for de wala alaaxiratu bu la ñu borom bi wax de wala alaaxiratu xayrun wa abqaa de alaaxira moo gën te moo gën a des kon nag nañu ko waajal de bil a'maali waaw te bu ñu yem rek ci farata noonu nañu ut yooyu naafila yoo xam ne moom la ñuy dawal suñu digganteeg suñu boroom te loolu it eh, eh, eh, day wane li nga xamante ne loolu naroon naa koo fàtte sax <laughs> waaw hein mooy wax ji nga xam ne moom lañuy wax hein euh, naan euh, kii nu mu tudd euh, naan ab xadiis la te loolu daa dëgërul du tout boroom almirqaat mu ngi koy wax naan wax ji nga xam ne dañ naan la tuqbalu naafilatul naafilata naafilatul musalli hatta yu'addi al-fariida mu ne loolu moom fa da'ifun moom <laughs> waaw kanta wax ji naan dañ naan ab hadis la du ñu nangu benn naafilaay kii julli fekk mu joxe farataam loolu moom dëgërul parce que am na farata yoo xam da nga koy def naafile yi ñëw gin koo baax looloo tax sa say farata bu doxul suñu borom ne seet leen ci naafile yi te tamit bon loolu bu dee muutaa moo lañ jàpp wax jooju mooy de toute façon yow tahiyatul masjid bi nga koy def julleegoo farata <laughs> waaw non doo duggee ci jàkk ñaari rakk yooyu ngay julli laata imaam bii ñëw ak yooyu mais saa yi naa fi la wala déet waaw <laughs> julleegoo farata bi est dañ naan lool kenn du ko nangu dañ koy ajadi ah kenn du ko nangu fekk fayoo keg ci farata bi déet parce que farata bi mën naa ñëw sax bañ a baax moo tax al boroom al loolu moom daif la ko <laughs> waaw loolu moom eh, daal dinay da'if quoi <laughs> waaw waaw kon nag loolu lu am solo waaw al imaam Ibn Hajar nag nee na hadis bii nii Abu Dawud ak ñooñu eh, nee na bi sanadin sanad yooyu sahih la yiñ gis noonu de toute façon imaamul Tirmidhi nee na hadithun hasan rahmatullah alayhi kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale suñu bunt bi nga xam ne am na solo lool lool lool lool ngal nañu borom bi may ñu muhaafazanteeg julli yim ñu farataal te bañ te ba dépassé lool sax di yem ci farata rek nekk ci nawaafil yi comme ni ko Yonent bi alayhi salaam doon daal di defe kon ci kaw noonu la ñu jeexal mbir mi e, yawmu sabt ah tey la samedi le vingt quatre rajab mille quatre cent quarante six tolloog le euh, vingt cinq janvier de deux mille vingt cinq euh, moom lañu ko jeexal euh, dans deux jours la nekk lañ lañ ko tàmbali woon yaa deux ans Riyad bi <laughs> tey le vingt quatre vingt cinq lañ ko commencé woon Rajab mille quatre cent quarante quatre walillahi alhamdu wal na kon ci kaw noon la ñu tëje chapitre bii waaye lañu ñu tëje suñu tom bii muy tom quarante sept bii di ñëw ñëw bi tom quarante huit